a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du fa yaquulu al imaamu alxafidu abu mohammad abdulgani ibnu abdilwahid ibnu ali ibnu surur almaqdisiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi cumdatul ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wassalaam fi kitaabu siyaam an aishata wa ummi salamata radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yudrikuhu alfajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasuum kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'ala ñu continuer ci téere bi nga xam ne moom la ubbee woon te ñu jàmbale woon ko ci jataay bii ñu génn muy kitaabu siyaam téereb woor déereb koor léegi nag ñu ngi woon hadis bii ñu war a continuer gisoon nañ ci ñeenti hadis ñu war a toom continuer ci juróomeelu hadis bi ci téere bi muy hadisu muy téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu ne an Aysata mu ngi koy suñu yaay Aysa wa ummi Salama ak suñu yaay di ummi Salama Hind la tuddoon bint nekkoon eh, eh, Abi Umayya doomu Abi Umayya di Zaad rakb kooku mooy yaay Ummu Salama wa Ummi Salama radiyallahu anhuma anna rasulallahi ñoom ñaar ñépp ñu nekkoon soxna ku nekk soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an ñu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa kaana nekkoon na yudrikuhu doon na ko dab alfajru fajar jullit fajar wa huwa fekk moom junubun daa amoon janaaba min ahlihi ci ay ñoñam fekkoon mu jote woon ak ci ay soxnaam thumma ginnaaw gi yartasilu mu daal di mu daal di sangu fekk moom ba nga xam ne ci la fajar gi di jot mooy sangoogul woon ginnaaw gi mu daal di sangu woyos wu mu continué wooram daal di wooro kon al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadis bi ci tegu mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man nasiyahu wa saa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innamaa at'amahu Allahu wa saqaahu kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne ci xadiis cent quatre-vingt-huit téeméer ba juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu an innabii muy jële ci yonente bi alayhi salatu wassalam annahu qaal kana yonente bi alayhi salatu wassalam neena man nasiya képp koo xam ne dafa fàtte wa huwa fekk saa'im mooy dafa wooroon mu nekk koo xam ne dafa woor daal di fàtte def la fa akala mu fàtte lekk aw shariba wala mu naan fal yu timma koo kële de na daal di matal saw ma fa ndax bu mu ne bon waaye yow comme que xas naa lekk daal kooram fa innama dëgg dëgg li am ba des mooy at'amahu ki nga xam ne moo ko leel jox ko mu lekk loolee. mooy allahu borom bi tabaraka wa taala wa bu dee dafa naaroon fàtte borom dee ko nandal moom mi def mu fàtte daal di koy jox loolu le ba man koo nanta bàyyi wu ci mu jàll ci hadis bi ci tegu mooy hadis cent quatre-vingt-neuf di téeméer ba juróom-ñett fukk ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala baynama nahnu juluusun inda nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam iz jaa'ahu rajulun faqaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam halakta qaala sallallahu alayhi wa sallam maa laka qaala waqa'tu alaa imra'atii wa ana saa'im wa fii riwaaya asabtu ahlii fii ramadaan faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hal tajidu raqabatan tu'tiquhaa qaala laa qaala sallallahu alayhi wa sallam fahal tastatii'u an tasuuma shahrayni mutataabi'ayni qaala laa qaala sallallahu alayhi wa sallam fahal tajidu it'aama sittiina miskiinan qaala laa qaal radiyallahu ta'ala anhu famakath an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fabayna nahnu ala dhalika utiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fihi tamr wal-'araq al-miktal qaal sallallahu alayhi wa sallam ayna as-sa'il qaal ana qaala sallallahu alayhi wa sallam xud haadaa fatasaddaq bihi faqaala ar-rajul a'laa afqara minnii yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fawallaahi maa bayna laabatayhaa yuriidu al-harratayni ahlu baytin afqaru min ahli baytii fadahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hattaa badat anyaabuhu thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam at'imhu ahlak qaala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-harra al-ardu tarkabuha hijaratun suud kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadiis bi nga xamante ni moom lañ wax sànq mu ne an Abi Hurayra mu ngi koy jëlee ci Seydina Abu Hurayra te hadith bii mooy bu mujj bi nga xam ne bi mu tàmbalee kitaabu siyaam indi ci ay hadith noonu mooy bi mu mujjee laata muy indi buntu bi njëkk ci kitaabu siyaam ci téere woor kon nag mu naan Abi Hurayra muy jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal ke nee na baynama nahnu benn bés daal dañoo nekk baynama ba nga xam ne daal nahnu ñun juluusun ñu nga toogoon de inda rasul inda nabii fa yonent bi alayhi salatu wassalam ci noonu rek iz jaahu rajul ñu fekk rek benn waay dikkal ko daal benn waay faqaal bi ñeemu ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam daal koy woo bim agsee ne ko yow ndawal yàlla li halaktu na ko hé man de moom alkunaa de qaal alhamdulillah yonent bi alayhi salaat wasalaam ne ko maalak mooy moo lan moo la dal ba nga ne alku nga qaal waa ji ne ko radiyallahu an waqaatu ala imraati wa ana saayim ne ko ah man kat damaa joteeg sama soxna de te man damaa woor voilà loolu de mooy problème bi looloo tax ma alku waqaatu du damaa rot ci kaw sama soxna <laughs> voilà parce que léeg-léeg nga dégg façon firi yoo xam ne masha Allah lu yéeme la mooy mbir door lool ay ay ay waxu arab la boo xam ne foog nga xam ne mu yax moo tax dina ko leeral ci ci kanam sax wa fi riwaaya asabtu ahli voilà du damaa rot ci sama mooy damaa sëy moom voilà wa ana fekk man sama xaal ba ma koy def saa mais damaa wooran ci koor gi laa ne ba pare ba sëy sama soxna loolu daal moo tax man ma ne la alxuna mu ne wa fi riwaaya am na ci benn beneen loo xamante ni ñu soloowe hadis bii nii beneen version boo xam ne waa ji dane asabtu foofu sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu dane waa ji dane asabtu fi ramadan wala leeral lële mooy baat bële waqa'tu ala mu ne asabtu na lool noonu la ko arab bi waxe voilà asabtu bokk na ci niñ koy waxe bokku na ci expression yi ñuy utiliser pour wax ne sëy naag sama soxna loolu la waqa'tu an ci léegi nag riwaaya bii leeral ko ne asabtu ahli man de damaa laal sama sama sama sama na mooy sëy nag sama soxna fi ramadan fi nga xam ne nag ci weeru koor gi fa qaal léegi nag yenente bi alayhi fa qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal tajidu raqabatan tuntiquha ne ko ndax trouvé nga ndax daj nga ndax am nga ab ab ab ab jaam boo xam ne man nga koo goreel qaal waa ji ne radiyallahu anhu la ne ko déedéet loolu moom aw ma ko qaal yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko mooy kon njëkk na koo laaj leen mu ne ko lool moom aw ma ko fa hal tastati'u an tasuuma shahrayni mutataabi'ayn mu ne ko fa hal tastati'u ndax man nga an tasuuma nga daal di woor shahrayni ñaari weer mutataabi'ayn yoo xam ne day tofaloo day taqaloo qaal waa ji ne ko nag radiyallahu anhu la nee nañ ci alayhi salaatu wa salaam ah diit loolu it manuma ko qaal sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa hal tajidu it'aama sittiina miskiina ne ko ndax dañ nga loo xam ne looy dundalee juróom benn fukki ay miskiin way ñàkk soixante miskiin loo leen dundale jox leen ñu lekk ndax yor nga loolu lee man nga ko qaal waa ji ne radiyallahu anhu la ne yonent bi alayhi salaam loolu it manuma ko qaal Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na fa makatha an-nabi yonent bi alayhi salaam daal di toog sax foo ñu toog daal ñoo ñu toog ci jotaay bi noonu moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam toog ñu xaar ba ci kanam daal fa baynaa nahnu bi mu saxee noonu toog noonu rek ñu toog ko waa ji daal laaj na ko ñu koy laaj waa ji nee na manu ko ñu toog noonu nag fa baynaa nahnu ala zalik bi nga xam ne ca lañ nekk daal ci situation boobu nekk ci état boobu daal mooy ñun daal ci noonu daal lañ newe bi ñu nekkee noonu rek utiya ci noonu daal lees dikkal lañ indil annabiyu yenente bi alayhi salatu wassalam bi araqin fiihi tamr wal araq almiktal voilà ñu andil ko benn pañ pañ mooy léeg-léeg nga gis ci marché yi am jigéen yu yor yor yu mel noonu di ko yóbbu marché nga xam ne mooy ngan du paña lay doon boo xam ne ci ay ay ay ay ay band ay kii lañ koy defaree xobu xobu tàndarma yi lañ koy defaree garabu tàndarma mooy garabu tàndarma maanaam xob yi garab gi xam nga day am ay kii ay ay ay kii mel ay bant bala yu dëgër yooyu noonu la ñuy defaree ba mu nekk benn benn benn euh, pañe bu rëy boo xamante ne nii loolu moom da ngay gis ñenn ñi dañ koy téye di ko yóbbu dañ ci doon def nag li nga xam ne di ci def ay bagages ak yooyu ba léegi dafa xew voilà léegi nag day gën tuuti mais yu rëy la doon doon am na tamit ñoo xam dañ ci def yu rëy rëy boo demee ci bilaadul Iraq ak yooyu waaye suñu réew yi même si sa France sax léeg-léeg nga romb gis koo xam ne mais yu ndaw la ci yor mooy pañe yooyu nga xam ne d'une manière artisanale nga xam ne dañ koy piise defar ko nga xamante ne nii yu mel noonu le ñu ëndil ko boo xamante ne nii ba arab rëy la boo xamante ne tàndarma moo ci ne pañe ba wal araq léegi nag lii nii mise en position la mooy ngir leeral araq baat bii ñii lan lay tekk mu ne al mixtal mooy li ñu wax rek mooy pañe yooyu nga xamante ne nii ci kiiwu garabu tàndarma yi seen cat yi ci lañ koy defaree loolu la xaal say yonente bi alayhi salatu wassalam biñ ko ndilee pañe bu toll noonu nag bu rëy ci tàndarma qaala alayhi salatu wassalam ne ayna sa'il ne ana ki qaal waa ji comme que mu ngi ci mbooloo mi qaala mu ne radiyallahu anhu ana man la maa ngi nii qaal yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko xud hada ne ko jëlal lii fatasaddaq bihi nga daal di koy saraxe voilà léegi yow comme que yii yëpp amoo ko yow jëlal lii nii nga saraxe ko fa qaala ar-rajul radiyallahu anhu léegi nag waa ji ne ah yonent mi alayhi salaam mais a'la afqara minni ya rasulallah ah nga ne ma sarax lii mais ala ah, asqar minni mais dama koy koo xamante ne nii moom a gën a laa koy saraxee koo xam ne ala asqar minni ya rasulallah ku ma gën a ñàkk fa wallahi maa ngi waat ci yàlla maa bayna laabatayha yuridul harnatayn mu ne nekkul diggante ñaari suufu Medina yii laaba mu ne yuridul harratayni mooy ñaari quartier yi nga xam ne loolu mooy lan loolu al imam al maqdisi rahimahullahu taala dina ko leeral mu ne suuf la koo xam ne mooy ay xeer yu ñuul ñoo fay nekk voilà mooy Medina daa am ñu ko ñaar ko séqoon mel noonu loo xam ne suuf yoo xam ne <coughs> suuf sa ay xeeru sew te ñuul da cee nekk léegi diggante boobu nag la doon wax ne mooy diggante Médina kon mooy diggante fi Médina tàmbalee ba daal ñaari ñaari côté yu wër Médina ah mooy biir Médina la bëgg a wax amul kenn maa ngi wat ci yàlla fa wallahi maa bay na nekkul laa ba tey ha ñaari suufam yooy nga xamante ne nii ci diggam ci la mi dina nekk ci la nit ñi dëkk mooy suuf yooyu nga xam ne dafa am li nga xamante ne mooy xeer yoo xam ne yu tuuti la te ñuul yuridu ne wax mu ne lii tam mise en opposition la jumla i'tiradiya la li nga xam ne mooy laa ba tey mu mu ngi ci euh, euh, euh, jublu ñaari suuf yooyu nga xamante ne nii seen dañoo am xeer yu sew te ñuul mu ne ahlu baytin waat naa ne amul benn ci diggante ñaar yooyu mooy biir Medina daal ahlu baytin waa kër ah waa kër waa néeg afqaru koo xam ne moom mooma gën a ñàkk min ahli bayti bu gën a ñàkk amul benn waa kër bu gën a ñàkk man sama waa kër man nii kon nag nan laay jëlee li yonent waaye saa saam kan laa koy saa ku ma gën a te fii man maa fi gën a <laughs> léegi nag bi waaji waxee lool al imaamu Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne fa dahika an-nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di reetaan nag hatta badat ba ni muy feeñee anyaadu li nga xam ne mooy bëñu ah bëñu yi mooy mooy yi ci kanam ah mu reetaan bañ bañ bañ bañ bañ ji bañ ba ba feeñ voilà mooy ba mu feeñ ba ñu kanamam yi feeñ alayhi salaatu wassalaam summa qaal ginnaaw gi mu wax waa ji ne ko at'imhu ahlak ne ko jëlal nga dundal ko sa waa kër sa njaboot wala sa soxna ak sa waa kër jëlal <laughs> yow jëlal nga dem ak moom léegi al imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala mu gis ne hadith bi am na benn baat boo xam ne jar naa leeral moo tax ñu ne alqaala al-musannif ki nga xam ne moo taalif téere bi daal imaam imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne alxarra baat boobu ngeen dégg ci xadis bu mu naan xarratayni li alxarra mooy benn li al ardu mooy suuf bi nga xam ne tarkabuha dina ko war xijaaratun suud ay xeer yoo xam ne yu ñuul la waaye yu sew lay doon ñu ndaw léegi al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid muy tudd nag buntu bu njëkk ci kitaabu siyam ci téere bu woor buntu bii nag ci version yi ñu yor mooy numéro 33 mooy li nga xamante ne ñee fanweer ak ñett mu ne baabu sawmi fi safari wa ghayrihi an aishata radiyallahu ta'ala anha anna hamzata ibn amr al-aslami radiyallahu ta'ala anhu qala lin-nabi qaala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam asuumu fi safar wa kaana kasiira as-siyaam qaala sallallahu alayhi wa sallam in shi'ta fasum wa in shi'ta faftir kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax baabu buntu as-sawm wa fi safar baabu sawmi fi safar wa ghayrihi baabu punto as-sawm woor fi safari ci tukki wa xayri ak yu ak yeneen ak yu mel ni moom muy ubbee nag fii premier buntu ci kitaabu siyam hadis bi nga xam ne mooy numéro cent quatre-vingt-dix bi téeméer ak juróom ñeent fukk mu ne ana Aisha ta mu ngi koy jële ci suñu Aisha radiyallahu anha anna Hamza que benn saxaabi boo xam ne Hamza la tuddoon Ibn Amr di doomi Amr al-Aslami te bokkoon ci waa Aslam kii bokkoon Seyna Hamza voilà ñun wolof léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne buñ déggee ñu ne Hamza rek mooy tur bu ñu miin rek ñu jàpp ne buñ wax rek moom la non moo <laughs> leeral la Hamza Ibn Amr kii doomu Amr la voilà Hamza bële bu bu bàyyi ko ñu rek ba sana Ibn Abdul Muttalib la bokkuñu lii Hamza ibn Amr al-Aslami te ko joowoon ci waa Aslam radiyallahu anhu qaala lin-nabi dafa wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj ko ne ko waa yonent bi saa saam asuumu fi safar mooy ndax damay woor ci ci ci ci tukki fekk ma tukki. wa kaana mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne te moom daa nekkoon nit koo xam ne kasiira siyaam ku bari woon woor la moom Hamza boobale ibn Amr radiyallahu anhu qaal yonent bi alayhi salatu wasalaam tontu ko ne ko in shi'ta bu la soobee fa sum nga woor wa in shi'ta bu la soobee it fa aftir voilà bu la soobee nga woor bu la soobee nga ne woor voilà mu ngi noon al Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadith bi ci tegu di 191 muy téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak benn mu ne wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala kunna nusafiru ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ib as-sa'imu ala al-muftir wala al-muftiru ala as-sa'im kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an Hamza mu ngi jële ci sax an Anas <laughs> voilà wa an Anas wa an Anas mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne mooy Seydina Anas ibn Malik di doomi Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne kunna ñun de nekkoon nañ ñun ñii mooy saxaaba yi bien sûr la ci jublu ñun de nekkoon nañ ñoo xamante ne nii <coughs> ma nusaafiru doon tukki ma an nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ib as-sa'im ki nga xamante ne nii falam bi mooy falam ndax dañoo war a euh, euh, bi moo tax falam ya'ib voilà falam ya'ib du du ayibal as-sa'im ki nga xam ne moo woor ala al-muftir ci ki nga xam ne woorul dafa dog woorul kooku du na ko du la leen xoolal xaw ma lu leen teree woor gaa nga xam ne moom moo woorul de wala al-muftir waa ji dogit nekkul koo xamante ne mooy ayibal du ayibal ala